baabul bukaa'i wal xawfi inda al-muruuri bi qubuuri az-zaalimiina wa masaari'ihim wa izhaari al-iftiqaari ilaa Allaahi ta'aalaa wat-tahdhiiri min al-ghaflati an dhaalik. qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawiyyu rahimahullah muy clôturer téere kitaabu iyaadatul mariid muy kitaabu iyaadatil mariid nga xam ne moom lañ ne woon moom lañ ne woon jamono yi yépp kitaabu iyaadatil mariid wa tashyiicil mayyit wa salaati alayhi wa xuduuri dafnihi wal mukthi inda qabrihi ba'da dafnihi mu koy tëj nag ci buntu bii nga xam ne moom lañuy gis tey inchaa rabbuna tabaraka wa taala muy chapitre wala garab ci téere bi ci tool bi mu tudd ko baabu buntu ginnaaw biñ gisee ci jotaay gi ñu génn jeexaloon chapitre cent soixante-quatre mu ne muy xadis neuf cent cinquante-quatre wa an abi saidin taala anhu annahu qaala jaa'at imra'atun ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqaalat yaa rasuulallah dahaba ar-rijaalu bihadiithik bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna kon tey ñu gis chapitre bi garab gi ci tool bi muy chapitre cent soixante-cinq mu ne baabu buntu al-bukaa'i jooy wal xawfi ak tiit inda al-muruuri fa ba ngay romb bi quburi zalimin ci xabroy tooñkat yi yàlla yi tooñkat yi seen bopp yi muy yéeféer yi wa masaari'ihim rawatina ñi nga xam ne yàlla da leen a mbugal waaw ah, da leen a teg mbugal ñooñee boo romb seen xabru ya ah ñu woola ci jooy ak alxawf ak di tiit booy romb ca seen xabru ya wa masaari'ihim ak fa nga xam ne fa la leen yàlla nërmeel fa la leen waddal fa la leen rotal waaw comme booy jaar badar ca xalib ga waaw teen ba nga xamante ne nii fa lañ sànni woon ponkalu Qurayshi ya ñoomin Abu Jahlin ñoomin Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a Abul Bakhtari ibn Hisham wa amthaaluhum min al-kafarati al-marada min Quraysh yéefér yu mag yi ca Quraysh boo fa demee noonee Badar di xool fi xare bi amoon ak yooyu lii woo nañ la ndax lool mooy seen xabru ak booy jaar comme ci diyaaru Samud comme niñ koy gisee ci li nga xamante ne mooy xadiis bi nga xam ne moom la ñuy gis moom dong la fi indi muy xadiisu Ibnu Umar radiyallahu anhuma kon baabul bukaa'i buntub jooy wal xawfi ak jooy bukaa'i jooy wal xawfi ak tiit inda fa al mururi ba ngay romb bi quburi zalimin ci xabroy yi wa masaari'ihim ak fa leen yàlla nërmel fa mu leen tëral keroog bi nga xam ne ci la leen di halak wa izhaaril iftiqaar non seulement jooy ak tiit waaye wane al iftiqaar ila aajo woo ci yàlla ta'ala mi nga xam ne moo kawite yéegul wa tahdiri waaye bunt bii dama ciy leeral di moytandikuloo di mettre en garde minal al ci yéga di an zalika ci yii yépp mu fi tudd waaw képp kenn koo xam ne yàlla def na ngay jaar ci xabru wala foo xam ne yàlla dafa mbugale woon ay jaam ay nit yoo xam ne dañ ko doon bokkaale di ko tooñ ba mu bugal leen ak fañ leen suul loolu benn ci yii maa ngi lay mettre en garde di la mooy toddakuloo yii nii nga yëgadiko ci nga yëgadiko ci mooy ci jooy wala tiit wala wane li nga xam ne mooy sax toroxloo sax soxlawoo ci sax aajowoo ci yàlla te xam ne ah fii mu la jaar fii mu la jaarale indi la ci bërëb bii daa bëgg mu nekk ibratan liman tabar loo xamante ne da ci yeewoo képp koo xamante ni war naa mën a yeewu waaw que nit jabaabire yi ngay gis ci kaw suuf ñuy nakki nakkee ka def lu leen neex waaw di mooy yàlla di rey yasfaku yasfikuna dima di tuur deretu al abrar al athar min al mu'minin al abrar waaw ci way ngëm yàlla yi waaw di leen rajaxe di leen moxoña di def lu ne ah jëkkuñu ko fi de waaw xabru ñii nga tiim ñoomin firawna yi boo rombee fi nga xamante ne fa lañ ne fii la sépulcre c'est c'est c'est c'est c'est c'est ndax na baat banaw fi nga xam ne fa lañ dugal Firawna waaw nga xam ne kii moo doon balballu kii moo ne woon ana rabbukumul aala kii moo ne woon inna haa'ulaa'i la shirzimatun qaliilun waaw moo doon wax yooyu waaw maa alimtu lakum min ilahin ghayri kaddu yi yépp kii nii ñu dugal fii mu ne nemm di Firawna mu ngi moo doon wax yooyu waaw moo ne woon maay seen borom bi gën a mag xamaluma leen te mayuma leen ngeen di am kenn ngeen di jéem a jaamu wala di gëm keneen ku dul man ba pare di wax naan inna haa'ulaa'i la shirzimatun qaliluun waaw Muusaa ñi ma àndal ci waa banu Israaïl di leen fexee rëccal fii ñi yëg leen ne shirzima as mbooloo lañ soo xamante ne duñu tus qaliluuna ju néew waaw te nag mer noo lañ ñu nag waaw waaw te jël nañ suñuy matuwaay te dinañ leen lijjanti ñu gën a gaawe waaw rëy rëy lu kooku nga xam ne noonu la meloon waaw naan naan alaysa li mulku misra waaw wa waaw afala tubsirun a ko doon wax waaw alaysa li mulku misra waaw doon wax naan est du man maa moom est du man la ñeel waaw allahu akbar mulku misr nguurug suuf si yii di Égypte waaw waaye mulku misr ndax du man la ñeel nguurug suuf si waaw wa hadhihi al te dex yi ngeen di gis niil beeg ses affluents et ses bras yépp muy dex gu mag gi ak lépp lu ciy génne tajri day daw min tahti sama ron ak tam sama coobare lay daw man Firawna afala tubsirun yéen ñi may waxal xanaa du ngeen gis waaw doon wax lool nga jëkkaat sa xel nga xam ne kooku de ñii la mujj ndeke mu leer la nag ñi nga xam ne ñoo jaar yoonam it fa la ñuy jaar rek waaw fa la leen di borom bi di jaarale laa ma xaala waaw waaw wa in uttum udna la borom bi wax allahu akbar bu ngeen delloo di caay caay hein ma delluwaat di leen di leen mbugal waaw waaw wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kaafiriina hasiira waaw allahu akbar kon nag mu ngi noonu kon loolu lépp dañoo war a eh, di di di di woo ki nga xamante ne mettre en garde al imam ñi nga xam ne lii dañuy jaar foofu seen yoon newu ci yëpp duñ ci sax bàyyi xel walla iyaazu billaah waaw yëgadi ne bunt bii dama koo samp ngir loolu waaw waaw borom bi daf ñoo woo ci ñuy dox ci kaw suuf afalam yasiru fil ard fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu alladhina kaanu min qablihim borom bi ñaata yoon ci alquran la ñuy wax afala yasiru fil ard afalam yasiru fil ard way way lan moo leen teree daw ah dox dugg leen ci suuf ngeen xool voyager leen borom bi terewuñu def tourisme mais tourisme boo xamante ne buy jariñ waaw ah, boo xamante ne diñ ci am plaisir diñ ci mën a féex diñ ci kii waaye lépp di la jokkale ci sa borom allahu akbar mooy afalam yasiru fil ard ñaata yoon lañu alquran woo ci lool waaw bu ko defee ngeen xool fa yanzuru ngeen xool xool bu leen di bët observer bët boo xam ne bëtu bu lay bu lay bu lay yee kayfa ana naka kaana la nekkoon aqibatu alladhina min qablihim ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon waaw afalam yasiru fil ard bu ko defee fa takuna lahum qulubun yaqiluuna biha aw aadaanun yasma'uuna biha allah borom bi ne afalam yasiru fil ard waa ñii nit ñi rawatina waa Quraysh ak ñiy weddi waaw afalam yasiru lan moo leen teree dox wuy woyaasi explorer ji fil ard ci suuf na takuna lahum bu ko defee dina nekk ngir ñel leen qulubun ay xol ndax yooyu dina lay yee di gis yooyu dina lay yee façon yi fi masa jaar yépp ak ni yàlla jaarale ñoom ñu am ay xol yoo xam ne yaqiluna biha moom lañuy ñuy xalaate ndax xol fa la ñuy aw wala boog wa mooy wa tamit ñu amaale ci adanun ay nopp yoo xam ne seen nopp yi nga xam ne dafa tëju saañu dina fattar ne ko ba mën a dégg dëgg gis dëgg buñ demee ca nit ñuy dajeel ñu won leen kéemaani borom bi wa aadaanu yasma'una biha yu ñuy dégge kawtéefu borom bi li nga xamante ne mooy aayaay borom bi waaw kon nag afalam yasiru fil ard allahu akbar akbar allahu akbar awalam yasiru fil kon bari lu ko alquran di wax suratu ruum suratu fatir suratu ghafir ah suratu saydina muhammad waaw allahu akbar afalam yasiru fi l ardi fa yanzuru kayfa kaana aqibatu alladina min qablihim dammara allahu alayhim wa lilkafirina amsaluha allah <laughs> waaw suuratul qitaali suuratu sayyidina Muhammad alayhi afdalu salaatu wa salaam borom bi ne afalam yasiiru fil ard waa nit leen teree dox ci kaw suuf fa bu ko defee dinañu gis ñu xool dinañu gis kayfa naka kaana la nekkoon aqibatu alladhiina min qablihim mujjante lu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon ci mbon ci weddi ay yonent ci caay-caay ci kaw suuf ci fasaad ci kaw suuf di yàq di rey bakkan li di yàq alxarsa wan wan wan wan nasl waaw li yàq li nga xam ne mooy eh, eh, eh, li war a am ci wàllu jurante ci ay góor jigéen yu ñuy taxawal ak yu mel noonu xanaa du ñu wër ci kaw suuf ba gis gaa yooyu nan lañu mujje mujjee dammarallahu alayhim ñoom ñëpp la yàlla alak te nag du pour ñoom rek de walil kaafiriina amsaaluha ñeel yéeféer yi fi taxawaalu ji ba àddinay tukki di def ñi ñooñu jiitu woon doon def amsaaluha lu mel ni ñu daloon ne mu ngi leen di gete moo leen di xaar allah kon nag kër yooyu boo fa duggee borom bi yóbbu la as-Saudiya diyaaru Samuud foofu la ne waaw muy waa kër yonente yàlla Saalih ña coroon naaga naaga ga waaw faaqaruha ñu cor ko waaw fa kaddabuhu faaqaruha waaw ñu weddi seenu yonent ba pare cor naaga gi nga xam ne ndax ñoo na ko woon indi ko fa damdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwaha wala yaxaafu uqbaha allah waaw kon lii lu ama am solo la imaam di wax dañu nekk jamono yi nit ñi dañu bari lu ñuy tukki waaw d'une façon boo xamante ne nii benn nit mën na dem ci réew yu bari ci benn weer fu bari mu dem waaye lii al imaam di wax tey kële ko ci njàngaleem yonent waaye saa nañ ci bàyyi xel buñ demee en Égypte waaw gis ca Pharaon nag ah Luxor ak Gizeh yooyu ñuy bàyyi xel waaw mu yóbbu ni ci njàng mu sori ayna alladhina banaw ana ñu tabaxoon yi waaw la xutba bu siiw ba doon wax ñoom ñépp baadu jumaaw ñoom ñépp alku nañu dem nañu ñoom ñépp boo seen kenn desatu mu leer na yow kaw suuf jamono jii mustaxlafiina fil ard ngeen da ngeen fii wutu wante ñii gis nga bi ñu fi newee jàppoon nañ ne kenn kenn du leen fi jële te ñoo fi ëpp doole ñoo fi féttërlu ci kaw suuf na la leer na yow même bu dee yaa ngi jéem a góorgóorlu ci jaamu yàlla de passage nga nekk kon fi dunya ka annaka gharib yeneen tibay saa saa waxoon na ko Mawlaana Ibn Umar mi ñuy indil benn xadiis bii nga xam ne moom la fi imaam démb kon nag baabul bukaa buntu jooy wal xawfi ak tiit inda al muruuri jamono ja ngay romb bi quburi zalimin ci ci ci ci xabrooy tooñkat yi waaw wa masaari'ihim ak fa leen borom bi nërmel wa izhaaril iftiqaari ak wane sak aajowoo ila allah ci yàlla taala mi kawe wa tahdiiri ak moytu min al ghaflati ci yëgadi an daalika ci lépp ñu fi wax al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahu llahu taala mu indi fi benn xadis képp indiwul ab aaya ci kanamam mooy xadis neuf cent cinquante cinq mooy clôturer suñu di tëj suñu téere kitaabu iyaadatil mariid kon al imaamu an-Nawawi mu ne rahimahullah an ibni umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala li ashaabihi yaani lamma wasalu al-hijra diyaara thamuud laa tadxuluu alaa haa'ulaa'i al-mu'azzabiina illaa an takuunuu baakiin fa in lam takunu baakiina fala tadxulu alayhim laa yusibukum maa asaabahum muttafaqun alayhi wa fii riwaaya qaal lamma marra rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil hijri qaal laa tadxulu masaakina alladiina zalamuu anfusahum an yusiibakum an yusiibakum maa asaabahum illaa an takuunuu baakiin summa qanna'a ra'sahu wa asra'a as-sayra hattaa ajaaza al-waadi kon al imaam al-haafiz an-Nawawi mu ne an ibni Umar mu ne mu ngi jële ci doomi Umar ji di saydina wa mawlana Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama qaala dafa wax benn bés li ashaabihi saxaabaam yi kañ yaani lim ci jublu lamma wasalul hijra mooy ba ñu àggee bërëb ya nga xam ne mooy hijra di diyaaru Samuud di dëkkuwaay ña nga xam ne ñooy waa Samuud di waa kër yonente Yàlla Saalih ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne wasalu al-Hijra diyaaru Samuud gis nga suuratul Hijr am nañu saar ci alqur'aan rabbil aalamiin ñoom waa ahlu Samuud Allah waaye <laughs> de tudd bañ leen tudd ci alxuraan du tudd boo xam ne waa eh, eh. eh, bu bu ku kii la ci ñoom ndax seenu caay-caay la fa boroom bi tudd wala qad kazzaba ashaabul hijril mursaliin wa aataynaahum aayaatinaa fa kaanuu anhaa mu'ridiin wa kaanuu yanhituuna minal jibaali buyuutan aaminiin fa axadathum as-sayha fa axadathum as-sayhatu musbihiin famaa aghnaa anhum maa kaanuu yaksibuun allah allah waaw suuratul Hijr ñoom lay wax mu ne kon kañ la woon lammaa wasalul Hijra diyaara Samuud ba nga xam ne ci la ñu doon nekk ci tukki ban tukki la woon Tabuuk ghazwatu Tabuuk la Yonent bi saa saa doon dem ci juróom-ñeenteelu at mi ginnaaw gàddaayam bi alayhi salaatu wa salaam te mooy bi mujj. waaw waaw wa umratun lil qadaa fathun hunaynun wa taa'ifun tabuukun li ruumin fii diya fii fii fii fii diyaarihim voilà <laughs> fathun hunaynun wa taa'ifun tabuukun li ruumin fii qusuurihim voilà fii qusuur faa diyaarihim fii qusuurihim Allah la Maodo wax sayyidi alhaaji Malik alayhi ridwanul Malik waaw mooy xare bu mujj bu yonente bay saa xare te xare bi daa avorté parce que comme ni ma la koy yàggee wax yaa vay Qaysar di Kisra le grand César Hiraql ma naan Kisra du Kisra Qaysar mooy Hiraql ba Hiraql la tuddoon tiitam moo doon César byzantin dafa daw deuxième waxoon naa la luy daw deuxième mooy ba mu déggee yonente bay saa ñëw ba territoire ñanguw la ñëw yónnee ko ka nga xam ne mooy axaa tënoox loolu leeraloon nañ ko yàggoon nañ ci ci siira bi walillahi alhamdu wal minna rajahu yaa fay tastafid insha allah kon mu ngi noonu kon mooy ci neuvième bi la yonent bi alayhi salaatu salaam doon dem ghazwatu Tabuk boobale ci la xew-xew bi am moom moo tax mu ne mooy bi nga xamante ne ci lañu romb Eh, eh, diyaaru Samud yooyu yële boobu la woon Tabuk la woon li nga xamante ne nii eh, mu ngi noonu hmm? mu ne kon ci la leen waxe woon lii ne leen laa tadxulu mu wax bo saxaaba mi ne leen laa tadxulu bu leen dugg de ala haula il mu'azzabin fekk ñuy dox ba romb fa est bi ñuy dem la wala mi ñibbisi loolu leeraloon nañ ko foofu it dellu fa <laughs> ah ne laa tadxulu ngalawaay artu naa leen tere naa leen bu leen dugg man rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala haa'ulaa'i al-mu'azzabin ci ñii nga xam ne dañ leen a mbugal yàllaa leen mbugal illaa ludul bu dee ne manula ñàkk ludul ngeen jaar fi man a ngir jàll illaa ludul an takunu ngeen nekk baakii ñuy jooy bu ngeen fiy dugg sart bi ma leen sartal bu dee la ñàkk mooy bu ngeen fii dugg nangeen jooy fa in lam takunu baakin bu dee ne nekku ngeen ak bu ngeen ci mën a jooy nekku ngeen di jooy fala tadxulu alayhim kon bu leen dugg ci ñoom waaw waaw laa yusibukum ma asaabahum ndax bu ko defee du leen dal la leen daloon wala laa yusibukum maxaafata may ragal mu dal leen maa la nga xam ne asaabahum moo leen daloon wala laa yusibukum ma asaabahum hein mu nekk loo xamante ne nii mooy euh, ragal mu dal leen kon li nga xam ne euh, moom leen moo moo leen daloon waaw waaw kon mu ne muttafaqun alayhi mu ne xadis bi al imaamul Buxaari soloo na kono kono al Muslim rahmatullah alayhima mu ne wa fii riwaaya am na ci neneen nuñ ko solowee qaala ibnu Umar radiyallahu anhu maa dane lamma marra rasulullahi bil hijr bi nga xam ne ci la ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam romb fi nga xam ne mooy xijre di diyaaru Samuud seen dëkkuwaay yoo yële qaala dane laa tadxulu masakina alladina zalamu anfusahum waaw bu leen dugg ñi nga xamante ne dëkkuwaay ñi nga xam ne dañoo tooñ seen bopp waaw ci lan ci ku mooy yàlla li leen yàlla tax bu bind leen indi leen fi new ñu ku ci newul tooñ nga sa bopp sinon après kuy encaissé bu la yàlla yu mbugal kan mooy encaissé boo demee di am sànjum yàlla yow la sa bopp ngay tooñ waaw an yusibakum damay ragal mu dal leen maa la nga xam ne asaabahum moo leen daloon illaa lu dul an takunu ngeen nekk baakiin ñuy jooy summa ibnu umar ne ginnaaw gi qanna ra'sa waaw yonent bi alayhi salaam daal di muur waaw qanna ah mu daal di muur rasahu boppam xar kanamam gaaw ba am la loo xam ne daal dina ci mën a gis ngir jàll wa asraa sayra mu gaawal presser la marche waaw la marche mu raakus ko waaw <laughs> mu raakus naa loolu lay yaa xaaji yaa xaaji Musa ah ah al maghribi mu raakus pressé la pas le le pas bokk wa asraa gaawal as sayra dox giñ doon dox hatta ajazal waadi loolu nag du tànk rek mooy dañoo waroon ah hatta ajazal waadi ba ni muy jéggee traverse romb xur woowa nga xam ne mooy xuru Samuud euh, ñi nga xam ne mooy waa Hijr kon lii mooy hadis bi léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce al imaamaani ñoom kese ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad kese moo ko solo lu jiitu woon à ñoom moo leen ci jiitu woon al imaamul Buxaari xam nga xadiis bi moom da indi ci lu bari eh, indi na ko ci six bërëb indi na ko fi mu ko njëkk indee mooy kitaabu salaa baabu salaati fi mawaadi al xasfi wal adaab buntu julli téereb julli ci bërëb yi nga xam ne da amoon tremblement de terre yàlla moo leen mbugal yëngal suuf ak mbugal xam ne da leen suufu mbugal foofu indi na ko foofu la ko njëkk indi après kitaabu euh, ahadithil anbiya salawatullah alayhim baabu qawlillahi ta'ala wa ila wa ila samuda axaahum saliha indi na ko foofu indiwaat ko mooy da koo tegale ñaari hadis yooyu après mu indi ko kitaabul maghazi baabu nuzulin nabi sallallahu al-hijr waaw foofu indi na ko foofu andi ko tamit ba léegi kitaabul maghazi mooy da koo foofu da koo tegale ñaar ñaari hadith après mën na ko kitaabu tafsir suuratul hijr baabu qawlihi wa laqad kazzaba ashaabul hijri al-mursaliin te moom lañ gisoon sànq moom lañ doon wax sànq noonu foofu fii yëpp la ko al imaam al buxaari indi kanta al imaamu muslim abul husayn moom ci kitaabu zuhdi wa raqaa'iq léegi nañ gis imaamul buxaari d'abord. alimamu al-Bukhari abu abdillah kitaabu salaa baabu salaati fi mawaadi'i al-xasfi wal-azaab mu ne haddasanaa Ismaa'iil ibn Abdillah mu ne ki nettali mooy Ismaa'iil ibn Abdillah di Ismaa'iil ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways al-Asbahi al-Madani nga xam ne sëru imaamu Maalik moo doon yaayam ah imaamu Maalik mi jaay la woon muy Ismaa'iil ibn Abi Uways la siiwee woon rahimahullahu taala qaala mu ne hadathani nettali na ma man dong malikun di nijaayam di malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amr ibn al-harith abu abdillah al-asbahi al-himyari al-madani imamu daaril hijrati borom ngiru malikiyi rahmatullah alayhim an abdillah ibn dinar mu jëlu ko ci sëriñam di abdallah ibn dinar al-qurashi al-adawi mawlahum abu abdirrahman hmm? rahmatullah alayhi mawla abdillah ibn umar ibn al-Khattab radiyallahu anil jami mu jëla ko ci njaatigéem an ibni an Abdillah ibn Umar mu jëla ko ci Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza radiyallahu ta'ala anhuma Abu Abdirrahman di doomu Sayyidina Umar radiyallahu anil jami anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la tadkhulu ala ha'ula'i al-mu'adhdhabin illaa an takunu baakiin fa in lam takunu baakiina falaa tadxulu alayhim laa yusiibukum maa asaabahum voilà lii mooy bu njëkk bi léegi noonu la ko al imaamu al Buxaari après na ñëw fi riwaaya lamma marra rasuulullah waaw lool kon ci kitaabu ahaadiisul anbiyaa rahmatullahi alayhim dinañ ci ñëw léegi wa alayhimu salaatu wa salaam kanta imaam muslim moom mu ngi ko indi ci kitaabu zuhdi wa raqaa'iq baabu laa tadxulu masaakina allaziina zalamuu anfusahum illaa an takuunuu baakiin al-imaamu abul husayn hujjatul islaam mu ne haddasanaa yahyaa ibnu ayyuub wa qutaybatu ibnu sa'iid wa ali ibnu hujr mu jël ko ci ñetti sëriñam yi mu ne haddathana nettali nu Yahya ibn Ayyub di Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi al-Abid rahimahullahu ta'ala wa Qutaybatu ibn Sa'id di Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahmatullahi alayhi wa Ali ibn Hujr ak sama ñetteel beneen sëriñ di Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil Abul Hasan al-Baghdadi as-Sa'di al-Marwazi rahmatullah ala al-jami' jami'an ñoom ñëpp an Isma'il ñu jëlee ci Isma'il Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi mawla Abu Ishaq ibn Abu Ibrahim al-Baghdadi al-mu'addib al-qari waaye madani la woon rahimahullahu ta'ala hmm? léegi daa mooy Madina la cosaano waaye Baghdad la newoon Ah qaala ibnu Ayyub mu ne sama sëriñ bi ma njëkk a tudd muy ibnu Ayyub bi Yahya ibnu Ayyub moom dane haddasanaa Ismaa'il ibnu Ja'far moom noonu la ko waxe dane nettali nañu Ismaa'il ibnu Ja'far qaala mu ne axbaranii xabaare na man dong Abdullah ibnu Diinaar di Abdullah ibnu Diinaar al-Qurashi mi gisoon sànq ci riwaaya Imaamul Buxaari annahu sami'a Abdullah ibnu Umar kana dégg na Abdullah ibnu Umar radiyallahu anhumaa yaquulu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ashaabil hijri laa tadxulu ala haa'ulaa'i alqawmi almu'azzabiin illaa an takuunu baakiin fa in lam takuunu baakiin falaa tadxulu alayhim an yusiibakum mislu maa asaabahum bu la nee qaala li ashaabil hijri du ñan lay waxal mooy saxaaba yi la wax ci seen mbir voilà mais teg ko comme imaamul Nawawi ne ah, li ashaabil hijja qaala fi sha'nihim mu ne fi ghazwati Tabuk comme ni ñu ko waxee léegi kon loolu lu leer la ah léegi imaamu Nawawi après da cee teg imaam al euh, Muslim rahimahullah dafa tegale dafa teg benn xadis mu ne haddathani nettali man dégg nga Harmalatu ibn Yahya keroog moom laa doon seet turam manuma ko wax <laughs> Harmalama ibn Yahya at-Tujibi Harmala mu ne haddathani nettali man dong muy imam Muslim sama sëriñ Misri Misri bi mooy moom égyptien la woon mooy Harmala ibn Yahya mooy Harmala ibn Yahya ibn Abdullah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi yu Abu Hafs nekkoon àndandoo imam ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana ibn Wahb akhbarana ibn Wahb mu ne ki ñu xabaare mooy ibn Wahb di Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawlahum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 nekkoon sëriñu ponkal wa huwa yadhkuru al-hijra masakina Samud te mu ngi doon xaalam mu ngi al-hijra lii hmm, dëkk waay waa Samud mu ne qaala imam ibn Shihab mu ne qaala Salim ibn Abdillah gis nga bii la jaar du Abdallah ibn Dinar mais Salim doom ji nag mi Salim ibn Abdillah ibn Umar ibn rahmatullah alayhi di Salim e, e, inna qaala nee na inna abdallah ibn umar kene abdallah ibn umar di baayam radiyallahu anhuma qaala mararna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala al-hijr hmm, mu ne dañoo romb ànd ak yonent bi saa hijr fa qaala lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nañu la tadxulu masakin alladhina zalamu anfusahum bu leen dugg ah dëkkwaayu ñi nga xam ne ñoom ñoo tooñ seen bopp illa an takunu baakin loolu ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di jooy lu tax xadara ndax moytu an yusibakum mu dal leen mislu lu mel ni ma asaabahum li leen daloon ñoom summa ginnaaw ga zajara hmm, eh, mu daal di jajji fa asraa mooy naagaam gi hatta xallafaha mu gaaw mooy mu gaaw waaw rëppatal naaga gi hmm, eh, ba ni nga xam ne ci lay gaaw traversé foofule bàyyi ko gannaaw léegi am na leen nañu defe ci taxriij ba fi riwaayatin qaala waaw looloon le lamma marra rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil hijr al imaamu hmm, al buxaari rahimahullah moom moo ko indi ci kitaabu ahaadiisil anbiyaa salawaatullahi alayhim baabu qawlillahi ta'aala wa ilaa samuuda axaahum saalihan mu ne haddasanii Muhammad mu ne nettali Muhammad Muhammad ibn Muqaasim al-Marwazi <laughs> eh? Abul Hasan al-Kisaa'i rahimahullahu ta'ala Abul Hasan al-Baghdaadi waaye al-Makki rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa xabaare nañu xabaare nañu Abdallah Abdallah ibn al-Mubaarak ibn Waddaah al-Hanzali at-Tamiimi mawlaahum Abu Abdirrahmaan al-Khuraasaani di borom kitaabu zuhdi an Ma'mar mu jëloon ko ci Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa ah, rahimahullahu ta'ala al-Basri al-Yamani as-San'ani rahimahullah an az-Zuhri gis nañ ko sànq qaala mu ne akhbarani Salim ibn Abdillah gis nañ ko sànq radiyallahu anhuma an abihi mu jëloon ko ci baam Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lamma marra bil-hijr qaala la tadkhulu masakina alladina zalamu illa an takunu bakin an yusibakum ma asabahum summa taqanna fi summa taqanna fa summa qanna ci riwaaya bi bi ridaa'ihi wa huwa ala rahli waaw mu gaaw hmm, daal di muur te mu ngi ci kaw xar kanam te mu ngi woon ci kaw yi waruwaay bi kon hadis bi kon mu ngi nii nii la ko imaam yi indee léegi ginnaaw njàngat bu njëkk bi beneen njàngat mooy lëkkaaleema bunt bi mooy leer na waaw mooy yonent bi salaam ci boppam moo ñu jàngal lool ñu la wax ne bu ñuy def tourisme boobu it nañuy sàmmoo sàmm ak li nga xam ne moom la digle mooy baabul bukaa i jooy moo tax mu ne bu leen dugg la tadxulu ala haula'i almu'azzabin illa an takunu baakin bu leen dugg ci këru ñi nga xaman ñi nga xamante ne nii dañ leen a lu dul ngeen nekk ñoo xam ne dangeen di dangeen di jooy kon lool mooy li nga xam ne moo yelloo boo dugg këru ñoo xamante ne wala gox boo xam ne wala village boo xam ne wala ville boo xam ne borom bi da leen a bugaloon c'est ça wala ah sinon bu leen fa dugg waaw ak te loolu bu la waxee loolu mooy ñooñ mooy bërëb yi nga xam ne comme Samud enlee ah, foofu yëpp la ñoom dañ leen a nërmé ak Baabil moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib ba mu fa jaaree <laughs> dafa gaawal <laughs> Babylone Babylone moo tax imaamu Nawawi imaamu al alxaafis al euh, Buxaari amiirul mu'miniin bi muy def baabu salaat fi mawaadi' al-xasf wal adaab mu ne wa yuzkaru anna Aliyyan radiyallahu anhu kariha as-salaata bi xasfi Baabil waaw baabu buntu as-salaati julli fi mawaadi' al-xasf ci bërëb yi nga xamante ne nii borom bi dafa wëlbati gaay duma leen fa waaw mbugal hmm? ci xeetu mbugal la xas waaye moo gën a jayoo waaye mbugal moo gën a bari xasafa xasafa al mooy comme nam defoon xaaruun wëlbëti suuf waaw seen kaw léegi mooy ñi nga xamante ne mu ne foofu moom dafa bañoon ne du fa eh, dafa dafa sit ne du fa jullee voilà parce que Seydina Ali radiyallahu anhu wa ko waaw comme ni nga xam ne noonu la ko Abdullah ibn Abi al-Muhill daal di solo mu ne dañoo newoon kunna ma Ali famaradna ala al-khasf alladhi bi Babil falam yusalli hatta ajaza waaw bañ fa rombee foofee ànd ak moom julliwul lu dul mu romb ko waaw kon mu ngi noonu loolu mooy benn la que ça soit ab dëkk la lii nga fa war a wala seen xabru yi nga ñëw comme comme alhamdulillah comme li ñu la sànq boo demee Badar ba gis xalib bi bu dee c'est c'est gisable <laughs> waaw <laughs> bu dee fu ñu mën a ne fii la woon wala fu ñu màndargal la loolu waroo fa nekk di kii euh, non bul yëga di yii mu nga war a def waaw ba pare di di ci jàngat ay njàngat yu am solo que ne ah borom bi de mooy borom sañ-sañ bi nga xamante ni moom ah lu ko neex lay def te ñépp kenn ko xamante ne nii masoon nañ koo mooy ak caaxaan ak def ay mbir wan na leen li nga xamante ne mooy satu ki eh, sawtu azab gi yarum bugal mi daal dina koy teg ci seen ndodd yi seen ndigg yi kon lëkkaaleem ak bunt bi loola wa izhaaril iftiqaari ila taala waaw wane tamit sak aajowoo yàlla moo tax borom bi yonent saa sallam di leen pousser ci ñuy fàttaleku di xalaat ci li nga xam ne moo dal ñii ah, loolu nañ ci xalaat liñ defoon ak loolu jooy loolu moo gën ah, ci ñoom balaa yëgadi gi nga xam ne moo taxoon ñii li leen dal dal leen parce que lépp yëgadi la woon parce que c'est man nga ne waa man loolu ab laaj la ko waa mooy ah, mooy man gaa yi ñoom ñoo def luñ leen lu ñu leen lu ñu leen duma ah, mais man defuma dara damaa ñëw rek <laughs> damaa ñëw rek xool noonu après dem ñu ne la noo xam nga li la yeneen saa sara wax la lool mooy lépp yëgadee ko tegoon moo leen dal waaw yëgadi la rek mooy moo la yeneen tuwaay saa saam di woo jullit bi ci muy fàttale ko borom bi di dellu ci borom bi ak ñi nga xamante ne daa doxlante woon ak ñoom ci yenn doxlante yi nga xam ne ñoom seenu jëflante seen jëf yu ñaaw a taxoon bi yeewu ci lool mel ni da leen di digal ñuy fàttaliku xaal yooyu bu ko defee xaalu buggal ni mu taree ak borom bi yooyu yooyu lii naroon na metti metti woon na loo xam ne mooy waral ci nit ki ay jooy waaw waaw malgré lim leen mayoon ci kaw suuf ah, comme ni mu ko waxe waa Samuud lim leen defal lépp waaw wa tanhituuna minal jibaali buyuutan faa'ihiin yéen bu ngeen bëggee dëkkuwaay du ngeen fi nekk sax ci suuratu Shu'araa du ngeen fi nekk sax di sonal seen boppa ah, da di yett ba pare di jaay doole ak ñooñ waaye malgré tout ça bi leen borom bi di nërmeel da nga naan xanaa koy déedéet ndeke noonu la waaw kay ak ni ñu gudde woon fan. waaye teewul ba mbugal ma ñëwee safoon na ci ñoom sàpp waaw boroom boobu nag nga xam ne mooy soppi mbir yi mooy doole jam leen joxoon ñu ñuy balballu ak waa Samud waa waa Aad ñoom ñoo gënoon a départ ñëpp <laughs> waa ñoom jàpp nañ ne ñu naan man ashaddu minna quwwa quoi ana kan moo ñëpp doole quoi awalam yaraw anna Allaha alladhi khalaqahum ashaddu minhum quwwa boroom bi ne mais ñoom xanaa xamuñ ne xanaa dañoo fàtte te gisuñu ne yàlla mi leen bind kay xanaa yow ki la bind kay moo la ëpp doole ah mooy façon yooyu noonu borom bi wëlbati doole jam leen joxoon muy néew doole ba mbugalum ñëwee borom bi nga xam ne mooy muqallibal qulub kama qaala al imaam al hafiz ibn hajar mu ngi wax lu mel noonu ah nga xam ne mooy soppi xol yi nu mu ko neexe nag ñoom seenu yëgër yi moo taxoon borom bi seetaan leen ci noonu yawit bul dugg ci biiru ñii ñu mel noonu di yëgadi ba yëgadi googu yóbbu la nga commencé di jëf ñoom jëf yi ñu doon jëf di neenal diine ji ba mujj dootooci gëm dara parce que gis nga leneen ak ay yu ñu la sol sa bopp bi hein nga commencé nag mel ni ñoom waaw waaw akbar te tamit di xalaat ci xéewalu hein bi yàlla defaloon gaa yi ñu weddi ko alladina ba baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qawmahum daaral bawar ñii ñooñu waa Quraysh la wax mais ñii itam loolu lañ def mooy yow jaw jullit bi boo duggee ci ñooñ ah neen ñi yàlla xéewale woon na leen de mayoon na leen kàttan wa makkanna lahum wa makkanna eh, eh, lan la ko waxati ah wa laqad makkannahum ma in fil ardi ma lan la ko waxati am na nu mu ko waxatee de waaw borom bi ne eh, eh, ñoom eh, jàppaloon naa leen waaw jàppaloon naa leen ci suuf loo xamante ne nii voilà wa laqad makkannahum fii ma in makkannakum fii te suuratul ahqaaf côté boobu waaw noonu la woon waaw wal wa laqad makkannahum fiima in makkannaakum fii waaw jàppala noonu naa leen loo xamante ni nii mais malgré loolu la leen jariñ lan la leen jariñ tous waaw dara dara dara dara lu dulug yàq lu dulug yàq moom lañ fi neewoon <laughs> waaye borom bi daal di leen duma ñoom ñi kon nag ngay xalaat loolu nit ñii de borom bi xéewale woon na leen waaye qad baddalu ni'matallahi kufra dañoo soppi li nga xamante ne mooy xéewalu yàlla boobee nga xam ne dañ ko waroona gatandoo ak sant ak dolli njukkal seen borom ñoom ñu weddi ko jàpp ne mbir yi ñoom parce que ñoom ñoo spécial ñoom ñoo dee des gens spéciaux quoi ñoom ñoo mel nii c'est le peuple de Samoud qui comme ça c'est le peuple de Ad c'est le peuple de Pharaon waaw ku ci nekk di jàpp ne yow daa nga am lu spécial lu tax yow lii manul woon a demee nii te loolu yow yaa ko defalal sa bopp waaw ngay xalaat loolu te ne borom bi defalal loolu na xéewal yooyu de waaye nag ñoom kufru lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko gatandoo waaw ba pare ñu neenal seen xel yi di xalaat ci alaatullah aayaay borom bi ak yi mu fi def nga xam ne yépp day delloo ci boppam day delloo nit ki ci borom bi tabaaraka wa taala ci kaw suuf ak ci seen bopp wa fi anfusikum afala tubsirun alhamdulillah loolu ñu neerale seen xel yooyu ayatul kawni ak aaya yépp ñu neenal ko ak yi leen seen yonent doon jox nga xam ne bu ci nekk waroon nañu nekk goy gëm yàlla topp yàlla waaye defuñ ci tus defuñu ko waaw ndax lan ak yëgati seen xol yi far wow fa hiya kal xijaara wasadu ha ha ha qaswa mel ni xeer wala mu gën koo dëgër waaw toroxlu wuñ seen borom toroxlu woon léegi nag ki nga xam ne daa ñëw yëgadi googu leen puusa woon ci yii ku ñëw ci yooyu yëgadi moo tax ah wala naa min al borom bi yàlla bu ñu boole waaw wala takunanna waay waay borom bi yàlla na waay ah bu ñu boole mukk boole ñu ci nga xam ne ñooy mi ñël yëgadi parce yëgadi Euh, lépp lenn tojaange goo gis man nga ko delloo ci yëg ji cëli jóge waaw wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa xiifatan wa duna aljahri min alqawli bilghuduwwi wal aasaal wala takun min alghafilin waaw te bokk ci ñi nga xam ne dañoo yëgati problème yëpp lool moom la waaw waaw kon loolu yàlla nañu ci boroom bi musal ko wax yëgati googu nag puuse woon leen ci yi yow mii dugg foofu te doo doo doo jàngat ci yoo xamante ne nii ay laaya la lu yàlla def waaw ngay romb rek waaw di romb rek di dem sa yoon <laughs> mel ni affaire yi euh, euh, con wu la waaw oh comment c'était bien oh là là là oh là là <laughs> hein non c'était bien il faut refaire ça la ilah kooku day fàttali li borom bi daan wakka ayyin min ayatin fi samawati wal ard yamurruuna alayha wa hum anha mu'ridun waaw wakka ayin ca ca euh, jeexital suuratu sayyidina Yuusuf wa ala nabiyyina alayhi salaatu wa salaam ñaata min aaya ci ay laaya fi samaawaati ci asamaani wal ardi ak suuf yamurruuna alayha la ñuy romb wa hum anha mu'ridun dañ koy jégati dañ koy wan gannaaw dummóoyu ko bal dañuy ñëw ba kii di di di ci yégati yaa subhaanallah waaw kon nag xafla googu moom la yonent bay saa saa bëgg dàq ci xeetam que bu ngeen ñëwee ci bërëb yii du bërëbu yëgeetukaay du bërëbu jàkk fàttale ko leen li leen daloon ak lan lañ defoon ba mu dal leen ak tamit kattanu yàlla ak sañ-sañam mi leen tegoon loolu dañul ne dañul di nekk qaadir moom borom bi tabaaraka wa kon nag moytu bu kenn am kóolute wala ya'manu makrallah waaw hmm. gis nga yëgadi googu da lay pousser ci bañ a jëf walla nga dem li yàlla digle ba pare di jëf yi saytaane ak ay mbokkam ba far mel ni ñoom te boo melee ni ñoom nag boroom bi nag bul yaakaar ne parce que yow yaay diw sa bët yi daa am nu mu mel wala diw nga bokk defal lu la neex dara ci fekk déedéet waaw la daloon ñëla rek moo leen di dal kon nag mu ngi noonu walil kaafiriina amsaaluhaa du gis nañ ko sànk suuratu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi nga xam ne borom bi da leen a mbugal walil kaafiriina amsaaluhaa la ci teg ñeel ne yéefir yi amsaaluhaa lu mel nii li kon nag mu ngi noonu moo tax xadiis bi dañ ciy jànge di bàyyi xel di figlu gisoon nañ baabul muraaqaba di fuglu borom bi tabaraka wa taala rawatina ci bërëb yu mel nii waaw waaye yow bu dee ne foo xam ne dañ ne la bu fa romb boo fa rombee bu fa dugg lu dul ngay jooy waaw foofu dinañ la nga dëkk fa loolu dañuy wane ne kon dëkk fa baaxul dañ koy teye waaw moo tax borom bi doon wax njële waaw doon tere loolu mu tere am gaa yoo xamante ne nii oma waa Quraysh bim naan leen wa anziri nnaas yawma ya'tiihim al-'azaabu fa yaquulu allaziina zalamuu rabbanaa axxirnaa ilaa ajalin qariib nujib da'watak wa nattabi' ar-rusul borom bi ne mais awalam takuunuu aqsamtum min qablu maa lakum min zawaal wa sakantum fi masakini alladhina zalamu anfusahum wa tabayyana lahum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amthal wa qad makaru makrahum wa 'inda allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu al-jibal fala tahsabanna allaha mukhlifa wa'dihi rusulahu inna allaha 'azizun dhu intiqam la ilaha illa allah te suuratu Seydina Ibrahimul Xaliil alayhi salaam bi naan xuppal nit ñi bés bi leen mbugal mi di dikkal ñu naan é waaye suñu boroom ah tooñkatu seen bopp ay waay boroom bi boo ñu yéexa woon ay waay ñu ngi lay ñaan nga yéexa ñu ilaa ajalin qariib ba dexal boo xam ne bu jege lay doon bu ko defee ñu nangu tontu répondre présent xaadir <laughs> nangu li nga xam ne mooy sa woote gi topp sa yonent yi nga yónni suñu borom ne ah bale bii ngeen koy wax comme la Firawna dala ko daloon rek yéen nekku ngeen woon waatoon ne yéen kenn du leen jële ca kaw suuf bi leen yóbbu beneen dund wala waatu ngeen woon ne mu bugal du leen dal wa en plus wa sakantum ngeen dëkke fi masakin alladhina zalamu anfusahum ngeen dëkke suufu ñoo xamante ne nii dañoo doon tooñ seen bopp ma ba mbugaleen lool da ciy wan ne kon suuf soo xam ne dañ leen a mbugaloon loolu dañ koy tere sinon yonent bay saa saam du fa romb ba pare ne gars yi parce que dañ faa mën a dëkk di jooy way charte ci yonent bi alay teg lan nga mën a dëkke foo xamante ni tous les jours yow da jooy vingt quatre heures sur vingt quatre xanaa booy nelaw ba pare mu gaaw pressé le pas moo tax waadi muhassir ba mu farombee fañ fañ bugal woon Abraha ak ñaayam ya yonent way saa saam côté buntu Makka dafa gaaw moo tax même aj waa ji aj noonu dañ dañ ne ko boo ajee foofu na nga gaaw voilà faut pas nga ñëw ba foofu di ko quoi déet gaaw loolu mooy sunna ci wàllu jaar bërëb yoo xamante ne nii dañoo bugaloon ay nit foofee ndax foofu la tayran ababil ya tarmihim bi hijaratin min sijil fa ja'alahum ka'asfin ma'kul foofu yee la amoon moo tax ñu gis nga niñ rombee romb bu gaaw waadi muhassir kon nag mu ngi noonu waaw te borom bi lii mu ŋàññe gaay yi bokk na ci lim leen ŋàññe wa sakantum fi masakini alladhina zalamu anfusahum yéen dëkke ba xalaata duñ ci i'tibar <laughs> waaw gaay yi dañuy dëkke suuf yoo xam ne am nañu fi newoon ñu duma leen ñoom ñu ñëw def pire que ñoom <laughs> waaw la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim kon nag mu ngi noonu ah, hadis boobu am na solo de ah, daal walla ah, na ci leneen luñ ciy jànge mooy nit ki jàngalekat bi ku mat li mu doon mooy saa buy lépp lenn la occasion bu nekk occasion jàngale la waaw xam nga ne saa saam xare lañ doon dem wala ci lañ dëpp lañ dëppoon muy Tabuk ah kaa ngi xaar ma ne la est-ce que aller bi la wala retour loolu moom dama la ko dul wax da koy dem rajaahu tastafid laa la waxoon sa way <laughs> demal nga yëri ko di nga sa jariñu ah <laughs> mooy loolu noonu xare lañ demoon lañ doon dem romb foofu mu jàngal leen ci xew-xew bu ne rek foo romb rek occasion la nga bañ a bokk ci ñu wax sànk wakka ay min ayatin waaw yoo xam ne moom ngeen di romb ba pare di ko dummóoyu ñu bañ a bokk ci ñooñu bu ci nekk rek da koy mën a exploiter jariñ ña nga xam ne ñooy taalibe yi taalibe yi tamit nekk ñuy jariñoo moo tax Ibnu Umar daal di koy mën a nettali ba pare te noonu moom la sahaaba yi radiyallahu anhu doon doxale moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib bi nga xamante ne radiyallahu ci la romb ci Baabel fële Babylone noonu la doxale eh, wallahu taala alam kon nag ci kaw nii ci kaw nii ci kaw nii ci kaw nii ci jeexale kon téere bi bii di ñëw ñu jël téere bu bees kon tey rañu eh, jeexal li nga xam ne mooy kitaabu iyaadatil maridi hein eh, hein ci lañ ko jeexal mu tombeek vendredi 19 jumaadal ula on a kenn du wax jumaadal awal loolu moom fut fut la gaa yi nag dañ koy def application yi moom tam nga gis ñu def jumaadal awal kenn du wax juma féminin la waaw féminin kenn du ko wax awal ula ngay wax <laughs> jumaadal ula voilà le vingt non le dix-neuf jumaada al ula al ula premier tombe le 22 novembre 2024 ci Villeurbanne bi France kon loolu euh, ci lañ jeexale lii bii di ñëw insha allah ñu xool li nga xamante ne mooy euh, kitaab bi ci tegu euh, muy beneen téere boo xam ne nag beneen affaire la yoo xam nga fii ñu ngi jógee